أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم mbokki sunu boroom julli si yenent bi di nuyu di leen ziyaar di leen bal aq di leen di ñaan suñu boroom subhanahu wa taala mu ñu defal jàmm ok ñu ngi dellu si ci xadis yi nga xamante ñu koy waxtaane eh, tey nag xadis bi ñu fas yéene benn na ci xadis yi nga xamante ni daf ñuy jàngal wàllu yowmal xiyaam dafay xew rawatina juróom-ñaar ñi nga xamante ni ëllëg buñ tekkee ba jàkkaarloog suñu boroom ñoom juróom-ñaar ñooñu duñ yëg tàngaayu jant bi suñu boroom moo leen di keral ca suufu aras waaye nag mbokk yi yowmal xiyaam dafay luñ war di waxtaane waaye tamit luñ war di bàyyi xel ndax di bàyyi xel yowmal xiyaam dana tax ngay fàttaliku dee te képp kuy fàttaliku dee it dana xam ne dekki moo ciy topp te boo nga jàkkaarloo suñu borom mu rek ne la ba waral di fàttali kon yowmal am na solo trop ndax dana la gën a soññ ci ngay jaamu sa borom subhaanahu wa taala moytu seytaane ak moytu sa bànneexu bakkan yowmal xiyaam nag taxawaay bi yàgg na trop suñu borom wax na ci alquran ne fi yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana nee na ëllëg taxawaay bi yowmal xiyaam balaa ñuy rek la jaam yi dana toll ci juróom fukki junni at nga taxaw ko ngir xaar ñi rek la waaye boroom mi ngi taxam boroom mi ngi taxaw xamul ba xam aljina la jëm wala safara la jëm su ko defee tamit si la boroom ci jant bi ba mu tiim bopp mbindéef yi nit ñi nekk ci tàngaay bu métti ba yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na da nga gis ñoo xamante ni seen ñaq dana ak ci ba ci seen i dojor nga gis ñoo xamante ni seen ñaq dana ak ci ba ci seen i óom ñii ba ci seeni i jumba ñeneen ña ba ci seen i gémmiñ ndax tàngaay bu metti waaye nag juróom-ñaar ñii ñuy bëgg a wax ñoom duñ ci bokk ndax yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na suñu borom moo leen mu jël buñ dekkee rek yóbbu leen ci suufu arab si nekk fa ñu toog fa la ñu noppalu di fa kerlu ba keroog ñuy commencé pour rek waaye nag mbokk yi bis boobu balaa ñuy rek la wax nañ taxawaay bi juróom fukki junni at bu nit ñi taxawee ba sonn dem ci yeneen ti ngir yeneen ti ñaan suñu boroom commencé rek la jàll kuñ dem rek nga demal taluma kenn saa bopp laa tal waaye rek bu ñëwee ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam yent bii dem ci suñu boroom ñaan ngir suñu boroom commencé rek la jàng looloo waral yent bi alayhi salaatu wa salaam moom moom moom asafaatul uzma mooy ramb bi nga xamante ni moom moo féete kaw ramb yépp waaye bis boobu juróom ñaar ñi ñuy jaral ci suufu xaras ki si njëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy njiit bu maandu ba nga xamante ni daa jiite am askan waaye du leen te yànde mu ngi sàmmoonteeg seeni àq faluñu ko rek mu nekk nekkal fi boppam ak njabootam déedéet waaye mu ngi gestu ña nekk ci ginnaawam di leen jàppale seen wàllu diine di leen jàppale seen wàllu àdduna ba ñëpp gërëm ko kontaan ci moom kooku dee ëllëg yombal xiyaam yeneen bi neen dañ koy keral ca suufu aras moom du yëg mu tàngaay ba ñaareel bi mooy ndaw mi nga xamante ni dafa màggaale jaamu yàlla bi muy xale na bàyyi booleem àdduna li ci biiram dem jaamu ji suñu boroom subhaanahu wa taala ba noonu la màggee kooku it ëllëg yeneen bi nee na suñu boroom mu koy keral ca suufu aras waaye mbokk yi dañuy gis ne ndaw loolu rek mu ko jig nga jaamu suñu boroom ndax boo tolloo si ndaw seytaane daf lay soxla àdduna daf lay soxla sa bakkan daf lay soxla waaye suñu boroom tamit daf lay soxla kenn ku nekk mi ngi ñëw di la wut si waaye nag boo bàyyee ñett yi nga xamante ni say noonu lañ te mooy bakkan àdduna seytaane dem wuy ji suñu boroom subhaanahu wa taala boo nekkee ci loolu ba génn si àdduna suñu boroom moo lay jël keral ak suufu aras ñetteel ba mooy waa ji nga xamante ne it du jullee feneen ku ci jàkka yi foo ko fekkee rek jàkka lay jullee wax bi yëpp waxtu wu jeex mu dellu këram di xaaraat waxtu wa ca topp buy noddee mu dellu jàkka ja kooku it ci li borom moo koy keral ëllëg yomal xiyaam bis ba nga xamante ne amul benn ker bu dul keru ci li boroom subhaanahu wa taala yenent bi nee na ñeenteel bi mooy ñaar ñi nga xamante ne dañoo bëggante yàlla rek moo tax bu ñuy ànd ci yàlla lañuy ñuy ànd waaye bu ñuy teqalikoo tamit ci yàlla la teqalikoo maanaam li bëgg wax foofu mooy ña nga xamante ni maanaam ñi nga xamante ci jàkka ja ñoo bokk di jullee ci jàkka ja wala béréb ya nga xamante ni fa la waxtaanee ay mbiru diine muy bérébu conférence ya ba ci whatsapp yi nga xamante ni ñu koy ubbi bees muy lu am solo waaye nag mu nekk whatsapp bu diine ci jàngale ay diine nit ñi dafa dajaloo xamante fa kon bëggante yooyu dara war lu ko dul suñu borom subhaanahu wa taala nee na ëllëg yowmal xiyaam kon buñ dekkee suñu borom moo leen di keral te suufu aras ndax seen bëggante bëggante diine la yàlla kese moo la lal ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróomeel bi mooy waaja nga xamante ni ab jigéen ju rafet da ko woo ci néegam ba ñëw mu summeeku bëgg koo jox boppam waa ji ne ko man lii ndax suñu boroom gërëmu ko waaye sama diine tamit àndut ci lii nga may woo kooku it nee na ëllëg suñu boroom subhaanahu wa koy keral ca suufu aras juróom-benneel mooy waa ji nga xamante ni saraxe na waaye bi muy saraxe li loxo ndeyjoor ba joxe loxo càmmoñ ba xamu ko li bëgg wax foofu nag mooy booy saraxe na ko defal te yàlla tax na ko nëbb bu feeñ waaye mbër la ñuy saraxe yàlla taxut dañuy saraxe ngir ngistal bëgg ñoo diw kat moo tamit boobaa kon doo bokk ci xaddis bi waaye nag bu bëggee bokk ci ñuy keral ëllëg yowmal xiyaam booy saraxee na nga ko def te yàlla tax bul ci bëgg ku la wax jërëjëf waaye tamit bul ci bëgg tamit eh, ku la tagg ci sarax ba su ko defee kon juróom-ñaareel ba mooy waa nga xamante ni dafa nekk ci biir néegam wéet fa wala moo xam fu mënti nekk moom kese boo ko di di sàbbaal suñu boroom di xalaat ci suñu boroom subhaanahu wa taala ba rongo ñu commencé tuub kii moom ma leen juróom ñaareel moom it ëllëg yonent sa sallallahu alayhi wa day bokk ci ki ñuy keral ëllëg te ñi ñuy keral ëllëg yowmal xiyaam ca muy bis bi nga xamante ne amul benn ker dul kerug suñu boroom subhaanahu wa taala kon yi lii mooy xadis bi nga xamante ne andi woon nañ ko tey ngir waxtaane ko fii si biir kër yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp lépp la ko di waxtaan wi ci suñu borom la subhaanahu wa taala lu si dëng rek ñu leen koy jéggalu te xam ne seen kàddu àll wala ak seen ñàkk fasaaxa ñu ngi leen ñëpp ziar nañ ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh